bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi almursalin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi wattaabicin wa man tabicahum bi ixsaanin ila yowmi ddiini amma bacdu annahu almaysuur aljuzu thaani incha allah kon ñu tàmbali <coughs> continuer fi ñu yemoon ci jotaay bi weesu gisoon nañu nañ al bi yi mooy le complément d'objet direct bi nga xam ne dañu koy jëf ci kawam jëf ji da koy dal moom day subir mais du moom mooy def euh, tey nag ñu waroon a gis al jarru bil xuruufi comme ni ñu ko annoncé woon bi <coughs> weesu laata nag ñuy dugg ci cours boobu muy cours neuf ci ni mu taftalee téere ni mu amoon exercice yoo xam ne yu ñu waroon a corriger ci kuuru al maf'ul bihi muy le complément d'objet kon bi ci njëkkoon ci tamarin yi dana woon anshi xamsa jumalin anshi xamsa jumalin fiiha maf'ulun bihi fi ixdaaha min af'aalil i'taa'i wa fi wa fi uxraa dana defaral formel hein juróomi phrase yoo xamante ne nii day am juróomi phrase yépp day am mafulun bihi bu nekk benn nag ci phrase yooyu na nekk verbe verbe ba cay nekk na nekk jëf ja na nekk jëf joo xam ne verbe boo xam ne dafay wekk ci verbe yi nga xam ne donné joxe lay tekki ci sens boobu la jëm gisoon nañu af'alul infa yi boo xam ne il faut nag ci cinq yooyu benn nekk ci ci verbe yooyu ci beneen tamit ci phrase yooyu ba léegi bu la moo xam deuxième bi wala cinquième bi wala quatrième bi yaay xool fi'lun qalbi muy verbe boo xam ne al qalbi mooy luy jàllarbe ko gisoon nañ afaalul bi nga xam ne mbir mi day al qalbu mooy li nga xam ne day du yem benn place day jàllarbe ko af'alul bi gisoon nañ leen léegi kon nañu commencé bu la neexee nga tàmbalee ne xaaral ma éliminer leen indi ay phrase yoo xam ne day benn bi day am verbe bi day nekk yépp nag day maf'ulun bihi boo xam ne af'alul qulub benn boo xam ne fi'lul qulub da ciy bokk noo fi waaw fi'lu qalbi ak fi'lu al-i'ta'i bi ci njëkk bu ma nee boo xamante ni day am fi'lul i'ta'i mooy min af'alil i'ta'i bu ma nee razaqa razaqa gisoon nañu ko mooy wërsëg na bu ma nee razaqallahu abdahu maalan razaqa allahu abdahu maalan wala ma ne razaqa yuusufa abdan wala maalan mooy yàlla de wërsëgal na yuusufa alal nga gis ne kan la wërsëgal yuusufa lan la ko wërsëgal alal kon éliminer nga bu njëkk bi fi'lul inta'i boobu jàll na bi ci tegu phrase bi nga xam ne day am lan bi qalbi xal bi waxoon nañ waxoon nañ ci comme ay alima ay zanna njortu na ak raa ak ainsi de suite ak jaala léegi buñ jëlee jaala mooy def na euh, léegi nga ne jaala allahu alquraana arabiyan jaala def na allahu subhaanahu wa taala suñu boroom alquraana alquraan arabiyan mu nekk arab nga xam ne lan la ko def lan la def alxuraan lan la ko def arab nga am ne am nga ñaari complément d'objet direct comme ni waxoon ci af'alul qulubi ak af'alul i'ta'i ni ñoom dañuy soxla ñan moom dañuy soxla am ñaari maf'ulun bihi kon ñun éliminer nañ yooyu léegi nag yi ci des lu la neex def en tout cas l'essentiel am nga deux verbes yoo def ñu deux phrases yi ci des ñett ci des bu la neexee nga def maf'ulun bihi bi yaay xool en tout cas rek na ci am ma ne akaltu ma akaltu lekk naa allahma yàpp wi voilà lan laa lekk allax allahma maf'ulun bihi loolu mooy trois trois frase a bi ci tegu ma ne ishtaraytu jënd naa wala ishtara jënd na ibrahimu ibrahim baytan ak kër ishtara jënd na ibrahimu ibrahim e, baytan ak kër am na lu ma fàtte woon ci manaa biñ koy gis ci af'alul e, inta yi manaa day ànd ak manaa min wala manaa an bu ma nee manaa tere na ar rajulu waa ji wala alwaalidu parent bi waladahu doomam anil xuruji ci génn par exemple wala minal yi boo wax baax na voilà buñ ne moo taxoon gis nga gis nga cours bañ mujjoon gis al mamnu'u min as-sarfi al mamnu'u li nga xam dañ koo tere min as ci sarf ñu koy jàllar kon manaa day ànd ak loolu dama ko fàtte woon préciser ba may jox exemple foog naa defuma ko ci woon yooyu noonu mooy manaa ar rajulu al qawma anil xuruji waa ji de tere na gaa yi ñu génn anil xuruji wala minal xuruji léegi bu ñëwaatee ci suñu phrase yi kon wax naa ishtara ibrahimu baytan Ibrahim da jënd na ak kër aca bi ci mujj ma ne a'lamtuka a'lamtuka al-qur'ana mooy jàngal naa la xamal naa la al-qur'ana boobu ñaata maf'ulun bihi lañu am ñaar a'lamtu ka jàngal naa la kan ma kan moo jàngale man ka yawul alquran alquran am nañ ñaar ah mais alamtu waxoon nañ la moom man na jël moom day soxla man na soxla trois compléments d'objet direct léegi kon loolu mooy wala nga am beneen phrase darabtu wala daraba Muusa alximaara Muusa dóor na mbaam mi wala ma ne fataxa muhammadun albay albaaba muhammad ubbi na bunt bi albaaba maf'ulun bihi exercice bi ci tegoon mu ne bayyinil maf'ula bihi thumma dbut xarakata ma lawnuhu ahmaru bayyin leeralal al maf'ul bihi maf'ul bihi bi muy complément d'objet direct bi ci yi di ñëw thumma dbut xarakata ma lawnu ahmar nga maas li nga xam ne daa nekk en rouge phrase bu njëkk bi alimtu lugha taa topp ci taabu tëju yi waxoon nañ ko moo tax benn yoon rek laa koy wax al arabiya taabu tëju tegu ci fasiha taabu tëju tegu ci bu boobaa na njëkke maas bi danga naan al alimtul alimtu lughata al arabiyata fasihatan alimtu an xam naa al lughata arabiyata mooy langue arabe fasihatan mooy langue boo xam ne dafa leer nañ alfasaxatu wal balaaga léegi ana complément de direct bi danga naan lan laa xam al lughata moom mooy lan al lughata mooy complement d'objet direct bi léegi fasixatan nekk beneen bi ndax alarabiyata manoo ko wax ndax alarabiyata lan la naat la alimtu lughata alarabiyata alarabiyata naat la ci lugha moom du complément bi de direct fasixatan moom day nekk am na leneen sax luñ koy inraabe loo xam ne ñëwaguñu ci mooy dinañ ko gis ci biir waaye alimtu léegi maf'ulun bihi bi mooy al-lughata ak fasihatan waaye al-arabiyata doonu ko ndax lan ndax moom dafa nekk lan hmm, naatu al-arabiyata naatu la mooy adjectif la ci langue bi ci tegu mu ne manaxal ustaa daal bi tegu ci almujtahi daal bi tegu ci jaiza taabu tëju tegu ci mooy ustaas bi may na kiy góor góorlu ab kado léegi bu boobaa danga naan Euh, maas bi li ñuy njëkke manaxal ustaazu al mujtahida jaizatan léegi nga ne ma ana ñu ne la léegi ana complément de rek nga ne al mujtahida bi kan la may al mujtahida lan la ko may jaizatan kon nga am al mujtahida ak jaizatan ñaar yooyu yépp ay lan lañu ay complément d'objet direct lañu bi ñu tegu mu ne razaqallaha bi nga war koo maas almumi nii nuun bi nga war koo maas ak tayyibaa taabu ubbeeku nga war koo maas boobaa nag naan razaqallahu almu'miniina ak tayyibaati razaqallahu almu'miniina ak tayyibaati razaqa wërsëgal na allahu buur yàlla subhaanahu wa taala almu'miniina way ngëm ñi yàlla nañu ci yàlla boole ak yu teey yi léegi ñu ne la qul man xarama zinata allahi allati axraja li cibaadihi waltayibaati min arrisq qul hiya liladina aamanuu fi lxayaati dunia xaalisatan yowma alqiyaama wala ja suuratu al araaf mu ne razaqa allaahu buur yàlla kon allaahu almuminina altayibaati léegi nag ñu ne la léegi ana complément d'objet direct nga ne ma ñaar la almuminina kan la yàlla wërsëgal mu'minina la leen leen wërsëgal lan la leen wërsëgal ak tayyibaati yu teey yi léegi mu ngi noonu bi ci mujj ci kii enrib ma lawn wa ahmar exercice yi mooy nga inrab analyser li nekk en rouge ay aaya alquran la woon ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa qad anzalnaa aayaatin bayyinaatin wa lil kaafiriina 'adaabun muhiin kooku anzalnaa aayaatin nga waroona kii anzal nga naan anzal fi'lu maadin mabniyun naa damirun wa huwa al-faa'il ayatin wa huwa wa fi mahalli raf'i dafa nekk ci boo xam ne dañ ko waroon a rafa ndax faa'il mooy ki jëf-jëf ayatin maf'ulun bihi majrurun bil kasrati li annahu jam'un muannathun saalimun mooy jamoo aayatun aayatun bii nag comme anzalna aayatin ngay wax jamoon moom maf'ulun bihi majrurun bil kasrati li annahu jamoon non manaan saalimun ndax maf'ulun bihi li muy nekk mansuub kii nag dañ koo nasab nasabam ta la doon doon mais comme que moom jamono mu ànd na saalim la moo tax ñu def ko ti aayaa tin aaya bi ci tegu ñu waroon ko analyser ma na'uzu billahi minash shaytaanir rajiim laa yattaxidil mu'minuun laa yattaxidi almuuminuuna alkaafiriina awliyaa min duuni almuuminiin loolu mooy jullit ñi way ngëm yàlla yi duñu jàppe yéeféer yi def leen ay alliés bàyyi bi wëliif jul seen bokk jullit yi di jaay ne man kii laa xaritool Jean mi gis nga mooy saawaay te Jean du jullit ñi moom nga am ak ñoom ñépp problème presque neexoo kàccoor yeeg yéeféer yi loolu nag la ne loolu jullit du ko jàpp du jàppe ñooñu ay alliés léegi liñ fi doon analyse al mu'minuuna al kaafiriina awliyaa al mu'minuuna faa'ilun ñan ñoo waawi li annahu jam'un mudhakkarun saalimun moom marfu'un bil waawi li annahu jam'un mudhakkarun saalimun léegi bi ci tegu euh, alkaafiriina moom mudaafun ilayhi la non non mudaaf maf'ulun bi complément d'objet direct complément d'objet direct waaw li ma doon xool kuur mudaaf bi ci kanam <laughs> idaafa bi moo la mën a mudaaf ilayhi maf'ulun bi complément d'objet direct mansuubun bil yaa i dañ koo nasabe yaa li annahu la jamu muzakkar saalim moom dañ koy nasabe yaa yii mooy rii boobu rii bi raa bi yaa bi koy xëcc awliyaa a moom tamit lan la maf'ulun bihi ña jàppe yéeféer yi lan awliyaa a jàppe leen ay kii moom it maf'ulun bihi boobu mansuubun bil fatxati awliyaa ah kon loolu a am na beneen phrase bu mujjoon mooy beneen aay bi mooy inna ataynaaka al kawsar ataynaaka al kawsar moom lañ waroon analyser mooy kon ataynaa danga naan atay fi'lu maadin mabni naa damirun mabniyun wa huwa faa'ilun damirun mabniyun wa huwa faa'ilun fi mahalli raf'i dafa nekk ci place suñ ko doon raf'i ndax faa'il ka maf'ulun bihi alkawsara mooy maf'ulun bihi thani léeg-léeg noonu lañ koy wax maf'ulun dañ naan ka maf'ulun bihi awwal bu njëkk loolu dama ko fàtte woon préciser loolu tamit dañ koy wax léeg-léeg ne maf'ulun bihi awwal bu njëkk alkawsara maf'ulun bihi thani mooy deuxième maf'ulun loolu nag moo doon exercice yi maf'ulun bihi te moom mansuubun bil fathati kon nag ñu dugg ci suñu kóoru tey bi mooy aljarru bil xuruufi aljarru bil yi mooy yoo xam ne dañ koy jar maas kasra bil xuruufi te xaraf ya waral ko particules yi waral particules yi cay dugg nga xam ne xaraf yi tekkiwul ne dama naan lan alifun araf la déedéet comme alaa loolu lañ ci jublu ay min ak bi comme billaahi yooyoo tax ñuy wax baa boobu mais waxuñu rek nga jël benn bu la neex ci lettre yi rek ne lii léegi kon xarfu jarra ngoog mukk particule al jarru bil xuruuf yi nga xam ne al jarru li ñuy kasra tax ñu jarru ko bil xuruuf yi tax xaraf ya waral ko mu ne al majruuru bi xarfil jarri nuqtataani mu ngi definiir almajruuru li nga xam ne dañ koo jar bi xarfi jarrin te arafu jarrin waral ko muy particule jar yooyu gisoon nañ leen mais dinañ ko gisaat nii mu ne nuqtataani moom lay définir ismun sabaqahu xarfun min xuruufil jarri mu ne ismun ab tur lay doon boo xam ne sabaqahu jiitu na ko xarfun ab xaraf min xuruufil jarri ci xuruuful jarri yi kon al majruuru bi xarfil jarri yi nga xam ne tur bi nga xam ne dañ koy jar tam li tax ñu jar ko mooy ñu maas ko kasra wala ñu jar ko ndax jar lu kasra tout le temps mun nañ ne rek li nga xam ne dañ koy jar bi xarfil jar xarfu jar waral mu ne ismun ab tur la mooy al majruur boobu majruur lay définir bi lay doon sabaqahu boo xam ne da koo jiitu xarfun min xurufil jar il faut benn ci xarafu jar yi léegi jiitu ko léegi nag nga ma yow am na deux questions yoo xam ne dama la ko war laaj yoo xam ne leeraloo ko dangaa ñëw rek sànni say wax ci mbooy gi a xam ne nag fii doo fi wax loo leeralu na parce que man je suis un boo xam ne bu exigeant kenn duma jàngal ay jàngali falaa falaa dem affaire du leer yow léegi taxawal nga ne ismu tur la d'accord ismun gis nañu ko gis nañ fa'il xam nañ ne tur sabaqahu da koy jiitu xarfun benn araf min xurufil jar ci xarfu jar yi nga ne ma léegi xurufu jar yi man deuxième tome bi même boo waxee lee je ne suis pas censé fàttaleku ko ma ne ko pourtant yow da nga ko waroon a fàttaleku waaw mu fàttale nga ko waroon a jàpp mais comme que demee na noonu may naa la deuxième chance deuxième chance mooy léegi naa la wax xarfu jar yi nga ne ma waaw man loolu laa bëgg bala ngaa continuer man la may ma tuuti ma ñëw ci benn affaire door ñëw wax la xuruful jar yi mooy yan xaraf yooyu particulier yooyu nga xam ne ñooy tax ñu jar ab tur dinaa la wax yan la mais may ma avant boobu mu ne hukmuhu àtteey xarfu jar non non hukmu almajruur mooy tur bi almajruur bi nga xam ne xarfu jar da koo da ko jiitu moo tax dañ naan ismun majruurun ismun tur la boo xam ne majruurun léegi nag is tur boobu nga xam dañ koo jar hukmuhu atteem annahu mooy ne majrunun dañ koo jar is boobu wala mu def entre xaw say qawsayni aw fii ma mahallil jar wala dafa nekk place boo xam ne dañ ko waroon a jar loolu mooy lan ndax bu ne hukmuhu annahu majrur attey tur boobu mooy dañ koy jar mooy comme bu ma nee ra'aytu bu ma nee jaa muhammadun ra'aytu muhammadan marartu bi muhammadin bu boobaa dama naan xarfu jar bi mooy bi muhammadin mooy tur bi léegi moom tur boobu nag lañu naan majruur muhammadin boobu mooy majruur léegi atteem la la ne majruurun moom dañ koy jar buñ ko jaree mooy bu nekkee kasra comme muhammadin aw wala boog fii mahallil yi mu nekk place loo xam ne bu nekkul woon li mu nekk comme damir comme bañ gisee mahall yi gisoon nañ ne damir yi par exemple ñoom bu dee ñoom la kenn du leen mën a jar ndax damir du changer mais bu boobaa dañ naan fii mahallil al jarri dafa nekk ci place lu ñu waroon a jar comme bu ma nee marartu bihi comme au lieu ma effacer Muhammad def remplacer ko ha ha bi tekki ne waa ji newu fi ma ne. marartu romb naa bihi ci moom léegi booy analyser bihi looy wax bihi baa bi xarfu jarri ma ne la waaw nga ne ma haa bi ismu no damirun mabniyun wa huwa fii mahallil jarri ngay wax moom dafa nekk ci place u jar ndax moom moo waroon na nekk ismun majrurun bi mais comme que moom du tur du kiibook boobu damir la te damir manu ma ne bihi bi bi bi moom moom du tur moom du changer bu boobaa nag lañ naan la fii mahallil jarri dafa nekk lan ci place loo xam ne bu dul woon damir bii mu nekk dañ koy jaral exemple kon atteem kon lool mooy li ma ne woon naa ci ñëw laata ma lay tontu ne la xaraful jar yi lii la ak lii kon xukmuhu attey almajruur muy tur bi nga xam ne xarfu jar da koy jiitu annahu ko moom de dëgg-dëgg moom majruurun dañ koy jar kasra ko aw wallam fii ma maxallil jar mu nekk ci foo xamante ne nii palaasu jar la mooy gi nag ma ñëw nag ci liñ ma wax ne ma leeralal ma ko ndax danga wax sànni ci mbooy gi ma ne la waxuma sànni ci mbooy gi yow yaay élève boo xam ne danga waroon a mokkal te mokkaloo fët bi gën a rëy ci yow la ndax xam-xam dañ koy takk voilà ilmi ma'i haythu ma kuntu yatba'uni qalbi wi'aa'un lahu laa jawfa sunduuqi in kuntu fi suuqi kaana al-'ilmu fi suuqi aw kuntu fi al-bayti kaana al-'ilmu fiihi ma'i li Shaafi'i imaam al imaam rahimahullah sama xam-xam day ànd ak man te sama dënd bi wa qalbi wi'aa'un lahu sama xol bi moom mooy lan mooy coffre-fort am mooy falaa ko dugal màndaxi màndaxi sama xam-xam mooy sama dënn bii laa jaw fa sunduuxi du ay bibliothèque yu ñuy ranger ay téere te yow buñ la ci laajee dara boo soree bibliothèque ba ne hé xaar leen ba ma dellu foofu bu ubbi téere sàngam ngeen door maa laaj mu ne déedéet man sama xam-xam melul noonu yow mii naan ma dangaa sànni ci mbooy gi noonu nga mel désolé mooy mokkaloo ko te lii waroon nga ko xam in kuntu fil bayti bu ma nee ci kër gi kaanal ilmu fil bayti bu ma nee ci kër gi kër xam-xam bi nekk ci kër gi cela ne veut pas dire que livre ma tiim bibliothèque yi moo tax xam-xam bi nekk ak man non ndax sama dënd la nekk waaye bu ma nee ca marché bay mu nekk fa ak man rek xay su ma yemamtu fu ma fu ma daagu jëm rek fu ma jublu rek yaf bawu nii damay topp loolu nag nga waroon a def ruuxul jar yi ba nga ko njëkkee jàng waaye c'est grave mais jàppal bii mu bañ la rëcc kon ma waxaat la xuruuful jar yi particule jar yi muy xuruuful jar yi hiya ñooy lii mu ne min jàppal min nga xam ne min day tekki sens général moom bañ ci tollee ca tom mu njëkk ba joxoon na kii yi ni muy tekki en français en général mais comme bu ma nee jóge naa destination bu ma nee jittu min Dakar mooy jóge naa Dakar min dama bàyyeekoo Dakar wala xam nga lool benn la mais min dafa am na yeneen tekki du destination rek min bayaaniya mais yooyu taxawal yooyu taxu ñoo jug en tout cas nañ joxe bi nga xam ne moo gën a général mooy ne destination wala lu bàyyeekoo fenn partitif bu ma nee albaytu wala hada shubbaaku de mina daari fenêtre bii de ci kër gi la bokk mooy jógewul ci kër gi mooy ne ci kër gi la bokk partie la ci kër gi fenêtre bii de ci kër gi la bokk am na yeneen yu mindi tekki mais loolu yaakaar naa day gën a jël temps bu ñu ci àggee par exemple bu ñu ci lu mel ni comme ay balaaxa ay usul même naxu bii sax ñoom dañuy traité mine yooyu yépp façon mine yépp dañ koy kii mais ñun àggaguñ foofu te tamit bugguñoo tamit gina yokku tamit mbir mi tamit xar mi karaw mais yooyu yépp façon mine yépp dañ koy traité tamit en naxu tamit ndax dina la may tamit dégg-dégg boo déggee ñu ne mine rek nga jàpp ne lenn rek la man a tekki déedéet euh, xam nga bu ma bu ma nee al lisaanu minal mi kii minal fam làmmiñ de ci gémmiñ la bokk par exemple est-ce que dama naan la miin danga naan ca ba làmmiñ ci gémmiñ la lay jógee la la bàyyeekoo ñëw déedéet waaye miin daal jàppal destination an wëlliif ndax yi yu léeg-léeg day naqaree tekki bu dee dugaloo ko ci phrase an après dina joxe quelque exemple mais pas yëpp comme min léegi nañ ñëw ci min bu ma nee voilà jiitu minal madinati jiitu jóge naa minal madinati jóge madina al munawwara saakini afdalu salaatu wassalaam man de maa ngi bàyyeekoo Medina min an bu ma nee comme manaa bi ñu waxoon sànq manaa nii al ustaazu anil xuruuji wala minal xuruuji manaa nii tere na ma al ustaaz ustaaz bi minal xuruji ci ma génn voilà manaani anil xuruji bu la neexee manaani an al xuruji léegi an baa ngoogu mooy dama tere wëlliif génn man ma génn la ma tere moom bi ñu tegu ala ci kaw bu ma nee wadaatu teg naa alxalama bit bi ala taawilati ala taawilati ci kaw taabal ji kon ala ah, mu ngoog ci kaw ilaa mooy jëm a accent grave wala a invariable bu ñu ak accent invariable bu ma ne je vais à l'école a boobu ilaa dhahabtu ilal madrasati demoon naa ci école bi fii mooy ci biir bu ma nee fil ci biir kër gi de fulaanun fulaana nga ci wala ma ne daxala fil bayti daxala dugg na fil ci biir kër gi loolu mooy fii bi tamit mooy comme billaahi bu may waat ne billaahi wala ma ne marartu bi rashidin bi boobu xarfu jar la mu ne alkaafu mooy kaaf bi yooyu nag kaaf bi dina ci joxe mu ne exemple kaaf bi li alxuraan wax afa najalul muslimiina kal mujrimiin afa najalu ndax dañuy def al muslimiina ñi ngir yàlla kal mujrimiina mel ni yéeféer yi ñoom ñu ñu yem déedéet yemuñu de yéeféer ak jullit moom mënuñoo yem li ñuy bañ nag mooy ab jullit bu taxaw moom xamagul moom ci lan lay deewe moom après mu jàpp ne moom ñépp moo gën yéefér yi loolu nag dañ koy bañ mais yéefér ak jullit wuute nañu yàllaa ko wax afana jàndu ndax dañuy def al muslimiina jullit ñi kal mujrimiina comme yéefér yi criminels yi way jomb ñaa jaaw jaamu mukk tontu bi mooy mukk yemuñu mais taxaw naan man moom de toute façon George Bush mii moom maa ko gën yow yow xan moo la ne yow après moom du tuub fii ak muy dee yow yow dangaa xam li ngay mujje lool nag la ñuy tere nag mais bu dee nag jullit rek ak yéeféer loolu jullit moo gën mais nag taxaw di ko wax yow naan maa gën diw déedéet loolu mënoo ko wax ndax xamoo sag mujj te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na innamal a'malu bil xawaatiim dëgg dëgg mbir yi daal ci jee seen jeexital la aju comme que yow xamoo sa jeexital xamoo jeexitalam naka nga mën a waxe fan lay terminer naka nga mën a waxe yaa ko gën loolu lañuy tere moo tax it ñuy bañ nga naan maa gën Firawna yow Firawna lu bon bon bon bon tamit yow est-ce que xam nga est-ce que xam nga fooy mujje yow xamoo voilà yooyu moo tax ñu koy tere mais bu dee en général nii rek jullit ñi de toute façon ñépp xam nañ ne jullit bu jab jullit moo gënul yéeféer mais nag est-ce que yow diñ ci dee est-ce que moom comme que ñu ngi dund est-ce que moom dina ci mujj ak ci dee sax nekkoon yéeféer yow nga naan yaa ko gën ku la ne yow doo dee comme moom wallahu a'lam yal nañu yàlla musal mu ne kon kaaf baangu afa naj'alul mujrimiina kal mujrimiina kaaf boobu xarfu jar la moo tax ñu def ko la miina waxuñ kal mujrimuuna déedéet mujrimiina mu ne ba léegi ci xurufu jar yi allaamu li li allaamu li aw la wala boog la misla comme lahu ñeel na ko buñ ne lahu maa fi samaawaati wa maa fil ardi buur yàlla de ñeel na ko maa lépp fi samaawaati lu nekk ci juróom-ñaari asamaan wal ardi ak juróom-ñaari suuf lépp buur yàlla la moom loolu nag amul mafhum comme niñ gisoon manoo par exemple kon man man naa cee dégg ne lu nekkul ci kaw asa ci asamaan yi ci kaw suuf yi kon yàlla moomu ko déedéet lool mënoo koo wax mooy mënoo cee dégg naa mafhumul muxaalafa comme ko lii la wax man dégg naa ci kon ne am ko déedéet lépp ak leneen lu newul sax ci asamaan yi suuf yi moom moo leen ma comme lahu boobu lahu la boobu noonu moom lan la xarfu jarin la hu bi di damirun mabniyun fi jar yi daa nekk ci place fi korona ko jar kon li ak la boobu lillaahi maa fi wa maa fil li boobu noonu lii la moom moom xarfu jar la lahu xarfu jar la ak lahunna lahum ak ainsi de suite ak laka la boobu tamit beneen ci xarfu jar yi rubba rubba ba mooy tekki léeg-léeg day tekki léeg-léeg day tekki bariwaana loolu lépp rubba da koy tekki mu ne exemple rubba euh, li kiy wax mu ne rubba exemple rubba saa'imin lii xadiis rubba saa'imin laysa lahu min siyaamihi illa al-juu'u wal-'atashu rubba bariwaana saa'imin ab woorkat di woor rek laysa lahu te amul min siyaamihi ci kooram googe illa al al-juu'u lu dil xiif wal-'atash ak mar mooy bari nañuy woor ñoo xam ne ndekete ñoom dañuy xiifal wooruñu ndekete mooy di woor te yow li yow lekk ak naan rek nga bàyyi mais yeneen yiñ lay tere yépp terewulaa seetaani film terewulaa def lu la neex bu la neexee sax dem plage lu la neex def saaga jëw tàng mbaq kii bu nekk nga après yooyu yépp sa sàcc yëf yi jàmbur yow daal koor gi daal mu ne bariwaana nag gaa du yii rek am na yeneen wala wax xas nit jëw nit ndog jot ñu jël sa yu baax ya nga defoon la nga waroon am ci koor ga sax bu dee am nga ko ci ñu jël ko jox ko sa mbokku jullit kooku xam nga ne ko kon kooram gi lu mu ci doon am xiif ak mar mais loolu nag taxul nga ne comme que man daal moom manuma bu ma wooree manumaa bañ a def yooyu kon jarul may woor comme que xiif dañ naan la wooral par force ndax même booy def yee yow doo ñëw ci yàlla ñu lay teg bàkkaaru wooroo woon bàkkaaru wooroo moom dina la teggee mais fruit ya ci doon waroon a jóge bénéfice boobu yooyu lañ lay xañ loolu la mais tekkiwul ne après yow léegi comme que kon jaratul may woor loolu amul la dangay woor ba pare bu ko defee boo ñëwee ci yàlla buñ ne Ramadan ana ñam ñoo wooroon yow di nga bokk waaw wooroon nga dëgg wooroon nga sauf fruit ya yañ ci waroon a récolter yow dañ la koy xañ ndax ñàkk sàmmoon goo ñàkk sàmmonte yooyu moom tamit rubba kon bariwaana moo nekk noonu moom tamit lëkkale doon wax ndeysaan imru ay way ba muy wax ci xasidaam bu siiw boobu xifaa nabki min dikra xabibin wa manzili bi siqtil liwaa bayna daxuuli fa xawmali fa tuudixu falmiqraatu lam yaafu rasmuhaa lima nasajathaa min janubin wa shamali taraa bacral araami fi carasaatihaa wa qiicaanihaa ka annahu xabbu fulfuli ka anni gadaatal bayni yowma taxammalu ladaa samuraati alxayi naaqifu xandali wuquufan biha saxbi ala matiyihim yaquuluuna laa tahlik asan wa tajammalii wa inna shifaa'i cabratun muhraaqatun fa hal cinda rasmin daarisin min mucawwalii kada'bika min ummi lxuwayrisi qablahaa wa jaaratihaa ummi rabaabi bi ma'salii idaa qaamataa tadawwa almisku minhumaa nasiima nasiima sabaa jaa'at birayyan qaranfuli fa faadat dumuu'ul ayni minni sabaabatan ala nahri xatta balla dam'aya mihmali ala rubba yawmin foofu lañ soxla woon ala rubba yawmin laka minhunna saalihun alaa rubba yawmin laka minhunna saalixin wala siyamaa yawmun bi daarati juljuli alaa rubba gis nga alaa rubba yawmin moom la doon utiliser alaa rubba yawmin rubba bariwaana ay bés laka minhunna saalixin doo amoon ci ñoom ñi ngay jooy fekk daa ñëw di seet ci benn faamam am ñum àndal benn coroom gaay fekk xam nga araab yi ñoom comme que ci tukki lañ dëkkoon mooy di topp ñax meeg ndox mi mu ñëw fekk ndaysaan gaaya toxu nag mu am problème nag toog fa nag ne gaa yi mu àndaloon ñaar ñi xifaa taxaw leen nab ki bañ jooy waaye min yi habibin di fàttaliku sama ndaw si ne woon fii waaye wa manzili ak këram gii mu fi bàyyi te kër yi mooy buñ demoon ak tànt yi la fa des kii yu vis yu ndaw yooyu ñu fay bàyyi seen trace yi yooyu la doon toog nee na yooyu nañ ci jooy waaye ndaysaan <laughs> après nag gaay nag di ko yedd ñaari gaayam yam àndaloon doon ko yedd nag ci biir yedd gi naan ko alaa rubba yawmin laka minhunna saalihun wala siyama yawmun bidaa yawmun bidaarati juljuli ana bariwaana jarul ngay fàttalekul tey bu melee niit yàgg nga am ci ñoom ay ay ay ay ay la nga bëggoon rawatina bés booba nga xam ne ca daaratu juljuli moom nag Ibru xam nga daa yéeme woon moom ku yéeme la mooy nag principal sha'ir poète anti-islamique avant l'islam di ñëw man wa yawma qartu lil hadara matiyati fa yaa ajaban fa dalla alhadaara yartamiina bi laxmiha wa shahmin ka huddaabi dimaqsil mufattali loolu la imru moom doon wax mais li ñu soxla woon foofu moo doon wax jim ne alaa rubba yawmin laka minhunna saalihun wala siyama rubba loolu mooy rubba bariwaana ak léeg-léeg wax nañ ko ci xadiis bi njëkk bi exemple bi mu joxe nii moom rubba saa'imin bariwaana ak woorkat laysa lahu min siyaamihi illa al-juu' 'atash kooram nga amu ci lu dul ak xiif akuk mu ne bokk na ba léegi ci xuruful jar yi waawul xasami waaw bi nga xam ne pour giñ la ay xam nga giñ dafa am ak waaw bi ak taa moo tax it taabee ci tegu waawul xasami par exemple wattiini wa zaytuuni wa tuuri siiniina wattiini suñu boroom a ngi waat ci fig figuier fig garabu fii yooyu figuier xaw ma lañ koy wax wa zaytuuni ak l'olivier wa tuuri siiniina ak tuuri sinaay tuuri siiniin mooy le mont Sinaï waaw yi ay waawu giñ lañ ñoom tamit waaw yi ñoom dañ leen di considérer tamit comme ay xarfu jar ñoom it dañuy jar bu ñu jiitoo ab moo mooy moo ba après dañ koy maskasa mu ne bokk na ci xarfu jar yi ba léegi taa taa ul qasam xam nga da ngay qasam dafa am ñaar ñett billaahi wallaahi ak tallaahi baa bi moom gisoon nañ ko ca kaw ak bii ta taa ul qasam yi taawu waat mu ma nee tallaahi comme la maam Ibrahim waxoon voilà moom sax la indi kii comme exemple mi mu waxee ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam wa tallaahi la akiidanna asnaamakum wa tallaahi maa ngi waat ci buur yàlla mi nga xamante ne nii moom rekk lañ war a jaamu ci dëgg jaamu ko ñàkk koo jaamu ay lori mu ne tal waat naa ci buur boobu de subhaanahu wa la ak yi dan na waat naa ne dinaa dinaa dinaa pexeel dinaa tegal plan dinaa fexeel ba yàq ba damaate asnaamakum seen xërëm yi ñam waxoon ñoñam ya bañ ne ko kañ dem ci suñu xew ma mu ne man moom inni saqim man moom boo oh damaa xaw a tawat quoi bàyyi leen manumaa dem ñu dem mu jël kii bi gàll leen ko cor gaay yi yépp ba mu des bu mag ba mu fëgg ko ci bakkan bi bàyyi ko fa gaay ba ñibbisee nag amul naqar naan man la hadha bi alihatina innahu la min az-zalimin waaye waaye anakan moo def lii ci suñu yàlla yi xoolal paradoxe bi rek yàlla yi ñoom ñoom ay maf'ulun bihi lañ kat liñ ñoon gis ñoom du ñooy def de du ñu ay fa'il mais ay maf'ulun bihi ñoom dañuy ay koom dañuy subir mais duñ def après ngay jaamu koo xam ne subir rek la man manu la def ay way yaa ajaban way ay way woo naa saak yéemu kon taabaangoog mu ne la tamit xattaa ba jusqu'à moom it lan la ci xuruful jar yi la mu ne example ci alxuraan salaamun hiya xatta matla'il fajr salaamun jàmm de kese kese kese hiya moom yow moom laylatul xadri guddi googu xatta ba keroog matla'in jusqu'à lever jusqu'à mooy fajar ji di xar pa pa jant bi di génn mais bu fajar gi xaree xatta boo gisoo xatta matla'in tallaahi wattiini rubba saa'imin rubba yawmin kal mujrimi na ndax boobu majrurun bil la bil yaayi ndax lan hein nekk jaama muzakkar saalim léegi loolu moo doon li jëmoon ci xuruful jar yi mu ne tamarin exercice anshi salaasa jumalin fii fiiha xarfun min xurufil jar mu ne créer formel ñetti frase yoo xamante ne ni day am benn ci xuruful jar yi loolu kon ngay jëkk a def créer ñetti frase yoo xam ne day am phrase bu nekk day am xarfu jar ci biir bi ci tegu mu ne bayyin xurufal jarri thumma dbut xarakata ma lawnuhu ahmaru bayyin leeralal xurufal jarri xuruful jarri yi particule jar yi summa ginnaaw gi bóot na maas xarakatamaa law nu li nekk en rouge mu ne yuxriju al musli miim miim bi miim boobu yaa koy maas yuxrijul musli miim bi yaa koy maas zaka taa marbuta taa bu tëju bi yaa koy maas zaka moo kaabee taqaloo zaka après kaaf bi la ñëw zaka taa tëju bi yaa koy maas moom la la wax nga maas li nekk en rouge al moo nekk en rouge al fitri an nafsi haa bi topp ci après sin bi nafsi haa bi haa boobu yaa koy maas al fitri an nafsi haa haa boobu haa boobu yaa koy maas wa an man talzamuhu nafaqaa wa an man talzamuhu wa an man talzamuhun nafaqaa taabu ubbeeku bi tegu ci taa boobu it yaa koy maas après nafaqaa taabu ubbeeku bi yaa koy naa ka awlaadi ka awlaadi haa bu tëju bi haa boobu haa sax tëju haa boobu yaa koy maas ka awlaadi haa bi yaa koy maas asiraa raa bi topp ci raa bi yaa koy maas wa zawjihi wa zawjihi loolu mooy lan mooy ne yuxrijul muslimiin zakata alfitri an nafsiha loolu mooy jullit bi de day génn yuxriju day génn al muslimu ki nga xam ne daa wommatu ngir boroomam zakata daa wommatu zakat jullit bu tëju moom lan lay kii muurum koor zaka fitri zaka taabi alfitri mooy muurum koor da koy génneel an nafsi ha boobu da koy yaa koy maas da koy génneel boppam wa an man talzamuhu nafaqa taabu ubbeeku bi yaa koy maas mooy ne day génneel boppam muurum koor génneel ko képp koo xam ne ak nourriture am moom la war dundalam moom la war dépense moom la war ka awlaadi haabi yaa koy maas comme doomam yi assira raabi yu ndaw yi wa zawjihi ak soxnaam loolu mooy phrase bu njëkk bi beneen phrase bi mooy da yi ma wax noonu yaa koy maas ba pare nga wan ni lan moo ciy xuruful jar bi ci mujj mooy phrase bi deuxième bi rubba muqi miim bi miim bi yaa koy maas rubba muqi miim bi yaa koy maas li solaa taabu tëju bi yaa koy maas li solaa taabu tëju lam yashrab xam léegi raa ab raa bu am alif bu koy xëcc xaw ma da koy xëcc loolu yaay xool ab raa daal xarfu raa après nga def alif bu taxaw noonu ci wetam après moom xam après raa bu am alif bi tobi wa huwa laa ya'lamu maa yaqulu fi salaatihi wa laa ya'lamu maa yaquulu fi salaatihi loolu mooy la mu ne rubba muqiim li salaa taabu tëju mu ne bariwaana koo xam ne day taxawal julli lam yashrab naanul xam raabu raabi ñëw am rëdd bu wiki naanul te moom kii taxawul julli noonu naanul sàngara wa huwa teg ci moom laa mu xamul maa lu muy wax fi salaatihi ci julleem xel ma naaw léeg-léeg sax muqiimu salaa lool du ko lool du ko dal ci exemple bi mu joxe muqiimu salaa ndax mooy ki nga xam ne ndax buñ nee wa aqiimu salaa mooy yàlla daa bëgg li bu wax loolu terme boobu bu ko waxee mooy ci koy taxawal ni ñu ko war a taxawale mais peut-être kii li muy dal mooy mooy ki nga xam ndax mooy kooku muqimu salaam moo koo xam ne d'abord day xam waxtu yi di respecter waxtu yi di waajal bu baax ku julli jotee mu koy waajal bañ a toog rek bañ ne ko hë mu nekk ci film bi naa way xaaral tuuti tuuti rek mu jeex heure bi des na di kii waxuñu ko kooku taxul ñuy wax muqimu salaam day respecter affaire yi te bu ko mënee mu koy def ci mbooloo yi ku mel noonu en général lii nii lii nii du ko dal mais kii mooy as-salaat rek rubba musallin bu waxoon loolu moo doon gën a jóg koo xam ne bari na rek nu muy julli ñoom en général koo xam ne koo xam ne daal lay julli comme li alxuraan wax fa waylul lil musallin toskare ñeel na ñi nga xam ne dañuy julli alladina hum ña nga xam ne am salaatim saahun ci seen julli ñoom ñoom moom moom moom dañ cay sàggane sàggane ci seen julli yi ñooñu en général ñoom ñooy dal lii nga xam ne ñoom naanuñu sàngara sax de mais xamuñ tous ci li muy wax ci ci biir julli waxuñ ne waa ji déggul arab léegi kon xamuñ ñoom mooy ne concentration bi bi war ak xam ne moom ci kanamu boroomam la taxaw moom lay waxal bi mu ne xasamtu salaata bayni wa bayna abdi nisfayni nga xam ne faatiha bi ngay tari ci alxuraan yàlla da ko diviser entre moom ak yow deux deux loolu nga teewlu ko même bu dee xaw ma baat yi wala teewlu tamit ne sama borom laa jullil rendez-vous boo xam ne c'est hebdo c'est c'est quotidien dix fois par kii deux dix dix cinq fois par jour bu bu ci nekk nga jox ko li loolu loolu woowu te kooku nag laa yàlla ya'lamu mooy ki nga xam ne day ñëw rek de muqimu salaa moom en général lii mu wax nii du ko dal naanul sàngara te moom xamul lu muy wax ci biir julleem ji léegi nag dernier bi mooy aari bi maa law nu ahmar i'rabal li nga xam ne dafa nekk en rouge léegi mu joxe benn saar benn aaya boog ay aaya boog ñett mu ne a'uzu billahi ba'da a'uzu yaasiin wal qur'aanil hakiim innaka laminal mursaliin yaasiin wal qur'aanil hakiim wal qur'aanil hakiim innaka laminal mursaliin yaasiin bu la neexee nga li gën kii mooy yàllaa xam li ñu ci namm comme ni ko mufassiruna en général di waxe mais tekkiwul ne amul ay wax yu ci am yaasin am na ñu ne day tekki ak góor mais yaa rajul am ñu ne déedéet yaasin mooy yonent bi sallallahu lay waxal al quraanil hakim mu ngi waat ci al quraan al bi nga xam ne daa xereñe ay mbir léppam xereñ la innaka dëgg-dëgg yow mii comme si dana ko yow yaasin yow mii de innaka yow mii de la minal mursaliina bokk nga dëgg-dëgg bokk nga ci ñi nga xam ne maa leen dañ leen a yónnee léegi lan ngay i'rab wal qur'aani ngay i'rab moo ci nekk en rouge ak minal mursaliina wal qur'aani ak minal mursaliina loolu ngay analyser pour bii di ñëw euh, cours bi nag des na mooy cours neuf bi mais dama gis ne bu ñu ko naree continuer moom boo moywul julli tisbaar a ngi waaj a jot te damay ragal affaire bi euh, après mu mu yàgg boo moywul dinañu jëlalaat ay à peu près trentaine de minutes wala quarante pour ñu àggale ko ndax al la ci teg ba léegi ndax comme que dañuy wax ci ay ay xarfu jar ak yooyu après da cee ñëw comme xarfu jar yi boo leen effacé ndax idaafa loolu la rek comme mudaaf mudaaf ilayhi corrélation ki annexion bu ma nee baabul bayti buntu kër gi dafa mel na ma ne baabul lil bayti la woon ma dindi la bi ne baabul bayti yooyu nag la ciy toppal comme que ñoo bokk après mu def i'rab ak tamarin